wa fi baabi raabi'i wa tis'iin baabu ikraami dayf kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ tombo bële jeexaloon chapitre bi nga xam ne ci kitaabul adab nga xam ne ci tombo bu lañ ko commencé bii weesu muy tom numéro 33 tey ñu war a commencé tom numéro 34. Euh, di ko commencer le 19 Dhoul Qi'dah euh, mardi 19 Dhoul Qi'dah euh, ñu war a tàmbali mu ta li nga xamante ne ci atum grégoire mooy mardi 28 mai 2024 walillahi alhamdu wal minna insha allahu taala ci tomb bi la ñu jeexal téere boobu mooy kitaabul adab première téere ci té ci bu al imaam rahimahullah daal di def tey nag ñu war koo xadis bi mujj woon gis ci chapitre bi jeex muy quatre-vingt-treize bi baabu nadbi ila ba salaa jeexe woon moo doon xadis numéro sept cent mu ne woon wa an ibni abbas radiyallahu anhuma annahu dafa'a ma'a an-nabi sallallahu wa sallam yawma arafa tey nag ñu jël buntu bi ci tegu muy chapitre quatre-vingt-quatorze muy chapitre quatre-vingt-quatorze muy juróom-ñeent fukk ak ñeent mu ne baabu buntu ikraami dayif mooy di teral gan buntu bii da ko dëppeel moom al ci wàllu loo xam ne ci teggin la bokk muy boo amee gan nga daal di koy teral dafa bokk ci li nga xam ne mooy adabu ba adabu zahir li nga xam ne mooy teggin yu nga xam ne mooy yu biti yu feeñe te boo fàttale ko lu mel nii jàlloon na moo tax dinañ gis xadiis yi muy indi moom al rahimahullahu taala mu nekk loo xam ne jotoon nañu daal di koy gis walillahi alhamdu wal <coughs> kon ikramu dayif muy teral gan waaw man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfa waaw mu nekk loo xam ne aji ngëm yàlla ji dafa bokk ci teggi ni nga xam ne loolu la war a tegginoo bul fàtte ñu ci kitaabul adab lëkkaaleem ak bunt bi moo tax imaam indi ne ah même bu dee am na lees ci jotoon a wax de ca baabu xaqil jaari wal wasiyati be waaye baax na ñu indi bunt boo xam ne fii ñuy waxe teggin yi moom lañ ko jagleel mu ne qaala allahu taala al imam commencé ko comme ni defoon dugg ci alquran dooro indi li nga xam ne mooy côté xadiis yi li nga xam ne mooy làmboo tool nit ñu selliñ radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin mu ne qaala allahu ta'aala hal ataaka xadiisu dayfi ibraahiima al-mukramiin idh daxaluu alayhi faqaaluu salaama qaala salaamun qawmun munkaruun faraaga ilaa ahlihi fajaa'a bi'ijlin samiin faqarrabahu ilayhim qaala alaa ta'kuluun suuratu zaariyaat aaya 24 ba 27 mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na hal ataaka moo ndax dikkalu la yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hal ataaka dëgg dëgg sax dikkal na la xadiisu dayf ibrahim ndax dikkalu la waaw nettaleeb ganu ibrahim muy xalilu rahman ndax ganu si ibrahim seen nettali dikkalu na la fàttalekul mukramiina ganam yu tedd ya ndax minal malaa'ika ay malaa'ika lañu min indi rabbihim yoo xam ne seen borom moo leen yónni woon ñu jaar ca moom te dañoo amoon mission wuñ doon dem ngir alaki waa kër Seydina Luut alayhi salaatu wassalaam ñu jaar ci Seydina Ibrahim nettali boobu la daan yonent bay saa saa ndax dikkalu la nettaleeb ganam ya almukramiina yu teddi alayhimu salaatu wassalaam iz keroog bi nga xam ne daxalu alayhi ci leen ñëw yëglu agsi ci moom biñ ñëwee ñu yor ay forme doomu aadama ñoom malaaka yi fa qaalu biñ ñëwee salaamaa ñu nuyoo waaw waaw ndax nuyoo bala ngaa wax boo ñëwee ci ab bërëb dangay ngay yëglu doo ñëw rek ne saraax daal di dugg toog déedéet loolu du ay teggin waaw du teggin te nekkul njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa idha huyitum bi tahiyya fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha waaw loolu kiy delloo waaye kiy ñëwit daa fekk huyitum ko koy dem daa fekk mu njëkki moom mooy da ngeen di nuyoo waaw ñu daal di ko salaama mooy ñu ngi lay ñaan jàmm ànd ak yow yàlla mii muccalaat yal na la muccal waaye yàlla mi nga xam ne mooy du salaama yal na la muccal waaye mi nga xam ne salaam yal na bu mu deñ di la assister di ànd ak yow waaw salaamun qaalu salaama qaala mu ne leen salaamun qawmun munkaruun mu ne leen ah delloo nañ leen ko faruddu la alquran wax no fa hayyu waaw fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha waaw delloo leen bu gën a rafet wala ngeen delloo lu toll noonu mu ne leen salaam waaye yéen de qawmun munkarun <laughs> ah waaye yéen de miinu wa leen de <laughs> waaw te waxi wolof waaw fay nañ leen yi nuyu waaye de miinuma leen qawmun ay nit ñeen yoo xam ne munkaruna ah suñu côté de daa mel ni miinuñu leen mooy xamuñu leen de <laughs> comme fii mu bëgg a xam waaye yéen sama gan yii nii ndax ci euh, ah, mbokki fan ak euh, naka ndax moom miinu leen de waaw miinuñu leen de qawmun munkarun <laughs> waaw léegi nag faraaxa bi gan yi ñëwee noonu mu accueillir leen ñu ñëw toog fa raaxa mu daldi di yoxusu raaxa mooy di gin ndànk jekk rek dem ngir am loo loo loo defi waaw fa raaxa ila ahli waaw ci gaaw la la rocceeku ndànk bàyyi gan ya fa ñu nekk fa mu leen dalal ci kër gi ngir utali lu mu leen teral waaw jëm ca njaboot ja léegi lan la doon def fa jaa bi ajlin samin waaw dem ci soxnaam sa saara ngir ñu lijjanti nan la ganalee suñu gan yi fa jaa bi ajlin samin mu dem xaw a yàgg tuuti ndekete yoo ab wuu la doon waajal waaw as ak nag wu ndaw moom la toppatoo daal di koy rem defar ko waajal ko ñu miswi ko waaw boo xam ne bu bu duuf nag bu yooyu yooyu de tànnul ca géttam nga la nga xam ne moo ci gën a ruu loof loof am ray dee rayul mu diyee déedéet la gën a baax ca jël waaw la gën a baax ci li mu yor moom la tànn ba pare jël veau gaa yi xam yàpp xam nañu ne veau moo gën a nooy boo jëlee vache muy nday jeeg yi nga xam ne dañoo majeur waaw nooy na taru la sonal yaa vaye léegi hein ndax alquran loolu lañu ñu digal bu ngeen di dépenser na ngeen dépenser loo xam ne yéen attention <laughs> wala tayammamu al-xabiisa minhu tunfiquun wa lastum bi-aaxiziihi illaa an tughmituu fiihi wa'lamuu anna Allaha ghaniyyun hamiid waaw borom bi nee na bu ngeen di dépenser wala tayammamu al-xabiisa bu ngeen jublu ci li nga xamante ne yéen amul qualifié yéen bëggu ngeen ko. ngeen jël ca loolee te la ngeen am la nga xam ne vraiment lii daanaka askanale gi ñu ma koy askanale sax xaw naa ci am xaw naa ci am rus naa quand même ñu may askanale maa moom lii waaw moo tax da koy nëbb ci sa moomeel yi kenn du ko gis booy wane say moomeel moom moom doo ko ci wane léegi nam ngay jële loolee nga xam ne jomb la nga ko sa bopp ñu ne la joxeel ngir yàlla nga jël jël ne moom ngay joxe déedéet walastum bi aati bi te bu ngeen ku ñuy jox doonu ngeen ko woon jël illaa bu ngeen ñàkkee pexe dëgg dëgg ngeen koy jël illaa am toog mi doom bi xëy na mu daal di koy nangu tellement c'est répugnant pour yéen waaw kon nag Seydina Ibrahim al-Khalil alayhi salaatu wassalaam gis nga la gën a baax la dem. fa jaa bi ayrin samin indi benn voo aw ab sël boo xam ne defar nañ ko ba ba ba mu ko ba bu baax lool waaye. ñu daal mu daal di koy indi indil leen ko fa qarrabahu ilayhim bi ñëwee mu jegeel leen ko waaw defu leen plat bi yuuxu leen ba ñu sonn mais mu teg ko foo xam ne dinañ mën a jël seen loxo mu jot ko di mën a sakk ci li nga xam ne mooy ndawal gi mu teg seen kanam woo bi nga xam ne moom la teg seen karaw muy sellu yi nga xam ne daal nañ koy mis ba mu baax allahu akbar qaala nag mu ne leen ala ta'kulun mais da ko teg gis ne gaay ah tegal na leen ko mais gars yi lekkuñu ah waaw <laughs> ah, mais ala ta'kulun waaw <laughs> ah. waaw ah, bismillah waay ah lekk leen waay bismillah lii de xew kii la xewlu leen waay waaw hmm. bismillah ah waaye bu gisee ne gars yi mu laaj leen ah bismillah xanaa du ngeen lekk bismillah kii leen <laughs> waaw bon. la ja bu taxul loolu <laughs> c'est pas <laughs> parce que ñoom ay malaaka lañ lekk waaw muy lekk malaaka du lekk <laughs> hmm? mais loolu euh, laysa euh, loolu maraam léegi nga ne ma attention laa léegi ñu ñëw aaya bi ban lëkkaale la am ñu ne la teral gan Seydina Ibrahim alayhi salaam bi mu amee gan gan yoo xam ne moom leen di door a gis xamu leen baax na ba nee na leen salaamun qawmun qawmun munkarun xamu mooy teraa ngay ni teral gan du gan goo xam ngay teral kese waaw gan goo miin moom lañ la waxoon ne bu dee say waamee xéewal sa wàllu xam-xam sa wàllu li la yàlla may ci wàllu am amu àddina ah rawatina si wàllu baatin la wàllu lu baax loolu yow ñi ciy jariñoo mooy rek ñi nga xam mooy buñ la tuutee baaraam ne la ku baax ku mat nga matoote mukk waaw dangaa war a mel ni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tarrihil mursala ginoon a tabe ngelaw lu ñu sànni waxoon nañ la ngelaw lu ñu sànni du sélectionné waaw air bi du ne man xaaral kullu kaafirin anidin jaxut wallahi dooma nooyi bépp yéeféer buy féttéer loo ko bañal yàlla man air bii di ngelaw yii nga xam ne yàllaa ma tàggat du ma dugg sama kam non waaw yéeféer bi lay këcc di génne di këcc di génne poumon yay baax jullit bi di këcc di génne poumon yay baax te waa ji yéeféer bi saa bu mooy yàlla li kii la bi mais teewul yàlla di ko kii waamew yonent bay saa saam nag noonu la woon ngëneelam sélectionné wul waaw neewul man daal Haashimi yi kese laay defar wala Quraysh yi kese wala arab yi nga xam nu ñépp la jullit ñi kese non hatta al kuffar wallahi hatta al kuffar ndax mooy rahmatan lil alamin inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin la ko borom bi wax yónni wuñu la yow alayhi salaam lu dul nga nekk yërmande dong ngir mbooleem bindeef yi ku dut yàlla ci la waaw comme ñu gis fii lëkkaale ba bunt bi mooy Seydina Ibrahim alayhi salaam bi gan yi ñëwee xamu leen waaye teewul gis nga bi muy dem ngir ganale leen dafa rocceeku waaw nekku fi naan euh, euh, euh, ma servir leen lu ngeen naana déedéet waaw yàkkamtiwu ngeena loolu lépp du li gën a taaru li gën a taaru mooy li Sayyidna al-Xaliil def alayhi salaatu salaam ah ñun ñi nga xam ne ay nit dañ ñuy seet si man ak ñeneen ñépp a jeex nañu jël teggin ñu ngi ci kitaabul adab min xaliilir rahmaan alayhi salaatu wassalaam yi nga xam ne noonu lañuy ñuy terale gan gan bu ñëwee jarul nga naan ko ah, euh, da ngaa añ ba déedéet loolu laaj la looy laaj mbaa reeru ngeen déedéet loolu laaj ah mbaa reeru ngeen déedéet loolu du laaj dafa dafa yoxosu ndànk mi xufiya bi sura ndànk bi mu demee booy teral gan terale ko ci la nga gën a bëgg wax nañ ci sànq wala tayammamul xabiis minhu tunfiqoon bu leen jublu ca la nga xam ne bëggu ngeen ko ci seen alal yi wala loo xam ne dañ la koo kii woon nga ko doon waaj a joxe désidéri joxe loolu alors que sa baye bi wala sa armoire bi yaa ngi ci yor yiri yoo xamante ne nii mais nay nga cee génn benn joxe yi nga war a sànni rek yéen yi nga xam ne yow amat nee nga rus nga nag génn teeg moom ah, ñu la cee gise nga door a may yooyu loolu xam nga ne nekk defoo li gën non seulement mu mu mu mu dem tànn la gën a baax ci ak moomeelam waaw allahu akbar ba pare bi ñëwee toppatoo ko ba mu gën ni mu gën a selle sell woowee di vóobi mu mu mu mu mis ko ba mu baax waaye bokk ci tamit ni ngay teralee gan boo ñëwee jëlal palaat bi wala lañ leen di tegal nga tegal leen ko loo xam ne du leen gêner waaw mu ñëw teg ko seen diggante ba pare nag mu ngi noonu nag waaw waaw waaw akbar lii lépp waxe leen ko wax ju teey ala taakuluun waaw day wax wax ju nooy ci gan yi waaw noonu lii mooy lan mooy lëkkaale bi ikraamu bay kon ab bay ki sori ak ki jege loolu waruñu cee ràññee sak sak waame waaw say waamee xéewal bu mu sélectionné waaw tabul nekk moom mii xaw ma la waaw waaye man nii wóoruñu est-ce que dañuy sàcc dan la ñuy defe groupe nii ñëw sama kër nii taxaw fële nag di leen yërnul xool na xaaral ma xool est-ce newul di repérer wal iyaazu billah kon baabu ikraami dayf dafa bokk ci teggi ni ah te nit ñu sell ñi lamboo woo ko mooy buñ amee gan dañ koy teral comme nii Seydina al Xaliil def alayhi salaatu wassalaam mu ne wa qaala ta'aala wa jaa'ahu qawmuhu yuhra'uuna ilayhi wa min qablu kaanuu ya'maluuna as-sayyi'aat qaala yaa qawmi haa'ulaa'i banaatii hunna atharu lakum fattaqullaah fattaqullaah wa laa tukhzuunii fii dayfii alaysa minkum rajulun rashiid. suuratu Huud alayhi salaatu wa salaam aaya 78 muy nettali fii nettali Seydina hein Luut alayhi salaatu wassalaam hein bi nga xamante ni ngir tënk nettali bi xam nañ ni seen ay nitam ñoo doon defu ngóor jigéen ñoo doon defu ngóor jigéen di dikke góor ñeek jigéen ñuy dikkante seen biir ah do góor góor jigéen ak jigéen di defu góor jigéen mu leen koy tere nga xam ne bokkoon nañ ci seenu caay caay buñ mësoon a dégg ne diw am nay gan yu góor ñu daal di daw si Seydina Hud mi alayhi salaatu wassalaam Lut Lut Lut gis nga même malaaka yi nekkoon ci Seydina Ibrahim ñooy même malaaka yooyu dañoo jaar ci wax sànq bi ñuy tàmbali nee naa la malaaka yi <laughs> dañoo jaar ci Seydina al-Xaliil alayhi salaatu wassalaam mooy dañoo def escale foofu waaw waaye ah, ñi nga xamante ne nii foofu moo doon seen objectif après buñ jógee ci Seydina al-Xaliil alayhi salaatu salaam ndax ñoom duñu def lu dul seen ndigalu boroom waaw seen boroom jox ndigal ngir ñu dem seeti Xaliilur Rahmaan waaw waaw léegi alayhi salaatu wassalaam bañ demee ah <laughs> wax ak moom liñ fi jóge nii mu ganale leen gane gane la bu baax waaye waaw léegi nag ci la ko doon wax mu ne mooy c'est que ñun euh, Seydina Ibrahim ñu ne kon ñun ndax bi mu leen ganalee pare gis ne gaa yi lekkuñu ak yooyu euh, après euh, euh, li ci tegu dina ko indi beneen buntu fa aqbalat imra'atuhu fi sarra fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim qaalu kadhalika qaala rabbuki innahu huwal hakimul alim après mu ne leen fa maa xatbukum ayyuhal mursalun qaalu inna ursilna ila qawmin mujrimin linursila alayhim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbik lil musrifin allahu akbar mu ne leen waa moo doon seen tànk waaw ganane la leen xoolal laata mu leen di laaj lu leen dalee nag ganane ba pare jël li gën a baax moom Seydina al Xaliil dem waajal ko andil leen ko ngir ñu lekk te nekk ko ba ñuy lekk muy wax ak ñoom mais ñoom lekkuñu sax dama gis ne lekkuñ affaire bi ma woo gis seen loxo yi àggul ci biir lekk gi après bu xamee ne ah mu xam ne ñooy malaaka la léegi nag ci la leen laaj xam ne dañ leen a yebal moom laa doon wax naan ñoom du ñu def lu dul ci ndigal waaw waaw laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun ñoom malaaka yi alayhimu salaam du ñu mooy yàlla mukk te lépp lu ñu def mooy loo xam ne yàllaa leen ko digal maa la nga xam ne yu'maruuna lañ leen digal te ki leen digal mooy seen borom moo tax Seydina Ibrahim nag alayhi salaatu wasalaam na ne alayhi salaatu wasalaam ne ne waa fa maa xatbukum ayyuhal mursaluun waa léegi <laughs> lu lu doon seeni tànk yéen ma yéen ñi nga xam ne dañ leen a yónni qaalu inna ursilnaa ilaa qawmin mujrimiin ñu ne ko ñun kat borom bi daf ñoo yónni des ñoo yónni ci ay nit ñoo xam ne ay dombu ñaa jaamu lañ ay criminel lañ ay defkatu bàkkaar yu mag waaw lu tax li nursila alayhim hijaratan min tin ngir ñu sànni ci seen kaw ay dab ay xeer yoo xam ne ci ban lay jógee waaw bani mu jeexe léegi nag foofu lañ jóge daal di dem nag ci Seydina Luut alayhi salaatu salaam ci ay ñonam ba mu ñëwee moom itam teral leen moo ko tax a jóg bi mu gisee rek mu xam ne gis nga al anbiya salaam mu leen di waaj a teral ay ganam soxnaal si jabaram ji dégg gis ni am nay ganam yu góor mu daldi rocceeku moom xoolal ñaa xoolal ku yées waaw dem waxi waa dëkk bi leen leen gaaw leen luut am na ay ay gan yu buur ñëw nañu ñëw leen bi ko gaa yi nag gaa yi daw moom la naan wajaa qawm wajaa'ahu qawma Seyna Lut alayhi salaatu wa ay ñoñam daal di koy dikkal nag daw si yuhra'una ñu ngay gaaw ilayhi ci dañoo ñoom daal ba leen daw si waxee lool la gaaw daw lu ñu ami tànk daal di koy fiddi kay waaw daal di daw aksi waaw muy ay nit yoo xamante ne nii ñu yées lañu waaw ñu yées a yées a yées waaw. yuhrauna ilay wa min qabl suñu boroom def mise en opposition mooy ci lii muy nettali mu mu mu téyeegul nettali bi am lu mu dugal seen diggante diggante nettali bi bala mu koy àggale mu ne wa min qabl te gis nga gaa yi nitu Luut yi alayhi salaatu salaam ñëw di gaaw bay déggee ne am nay gan yu góor ndax malaaka yi ah ay forme nit ñu góor lañuy yor waaw comme quoi kaccoor mën na gis malaaka parce que jabaru jabaram joojee ak kaccoor la moo tax suñu boroom doon wax fële ca suuratu feewu suuratu tahrim ba ah wamraatu nu wamraata daraba allahu masalan lilladina amanu mraata nuuhin wamraata luut kaanataa tahta abdayni min cibaadina saalihayn fa xaanataahumaa falam yughniyaa anhumaa mina Allaahi shay'an wa qiila udxulaa nnaara ma'a ddaaxiliin waaw borom bi sadd misaal jabaru Seydina Nuux ak jabaru Seydina Luut mu ne ñoom ñaar ñaari soxna yo jigéen ñoo ñee dañoo newoon ci suufu ay nit ñu sell ñaar ñu sell ci suñu jaam muy Seydina Nuh alayhi salaatu wa salaam Seydina Lut waaye fa xaanataahumaa ñu trahir leen ci ngëm yàlla ngëm yàlla ga seen boroom kër doon woote lépp lu ñu woote ngir defar jaam yi ñoom ñu xëy yàq di jéem a yàq fa xaanataahumaa waaye le fait ñoom moom mooy seen soxna mais falam yughniya anuma minallahi shay'a Seydina Nuux ak Seydina Lut la ñuy fa yàlla ba leen yàlla di mbugal yu bon yi ñu nekk woon seen ñaari jabar yooyee ñoom seen boroom kër yi jaruñu leen ñoom ñaar dara fa yàlla waaw xanaa yonent may saa saa ñun waxuñu man lam yusri képp koo xamante ne nii say jëf gaayow la ci jëf yu baax ci ngërëmu yàlla ak yooyu seen askan kese fii laa bokk doo fa gaare waaw du sama bàyyi doon sëriñ mu kenn nag tablewul ak wilaayam man ma ñëw gannaawam di def lu ma wax gisoon nañ ko fan yële fa xalafa min ba'dihim xalfun ñooñu ay sëtu yonent lañ ay doomu yonent ay seeni sët seeni askan ñoo xam ne ñoo bokk askan ba yonent suñu borom tuddee yonent yu baax yoo yële ci suuratu sayyidatu Maryama alayhimu salaatu wassalaam ne ginnaaw gise seen gannaaw ak wuutaakoon bu yées moo ñëw seen gannaaw adaa'u salaa dañoo li njëkk a def julli nga xam ne mooy liyee seen digganteeg seen borom bu direct moom lañ doyadal te ku doyadal boobu moo tax ñu la la fii kitaabul adab adabu zahirin waaye adabu batin moo gën a fort adabu adabu zahirin ma rab ma wa adabu batin adabu zahirin ah wa yatba'u zahira ma qad batana waaw kon loolu lañ doyal wattaba'u shahawat ñu topp bànneex fa sawfa yalqawna ghayya ñooñu kéeféer ma ñoo dugg safara soo xam ne fa la ñuy nga xam ne borom na ci waroom xam-xam yi rahmatullah ñu ngi ne benn partie la ci biir safara foo xam ne ghayyi la tudd yeneen partie safara yi dañu naan yàlla yàlla nag ñu musal ci ghayyi ghayyi moom ñun safara ci boppam wuu borom bi masul ñu ci ghayyi tellement ni mu ñànge ñoom foofu la leen di dugal mooy képp xam ne sa baay ci lu baax la newoon xam-xam sellte au lieu nga doxe noonu nga bàyyi ko fi di doxe ay caaxaan ba pare di mbubboo seen kii di yàq ci seen tur yàlla xëy la la jëme bu la jéggalul wal iyaazu billah waaw foofu nga jëm foofu nga jëm voilà Seydina Luut alayhi salaatu wassalaam jawaram jee gaaw am ëmmëte gaa liñ doon wax mooy kàccoor li ma gis malaaka ndax gis na leen ñi ma gis du ñooy nit ay malaaka te ñoom la Seydina Ibrahim gi sànk ci xale ci ci aay yee ñu gële alayhi salaam sauf ko xam ne ne malaaka lañ après waaw waaw yéeféer loolu loolu dalaa jaaxal fay yéeféer gisoon ku gën a màgg malaaka ah, yaa ngi bëgg jaaxal nag yéeféer gis ku gën a màgg malaaka yow malaaka moom bu ci jógee moom yéeféer nu muy gisee borom bi ma la yow borom bi dañu ko ñuy gisa bët la <laughs> fii ci àddina yow sànq yi dafa mu ne <laughs> <laughs> waaye yaa mel ni da nga am lakin ci aqida de <laughs> ak li ñu fi kii yëpp tey fay <laughs> xaw ma nu ma laa def ah la ilaha illallah mooy ku gën a màgg malaaka mais rasulu rabbil alamin mais yonent yàlla yu saa saa ñoo féete kaw yonent malaaka ndaw si boroom këram kan la yonent la dut waaye ki li taxoon bay jëkk wax mooy sayyidul bashar sayyidul bashariya alayhi salaatu wassalaam Abu Lahab doona koon gis sauf que Abu Lahab comme la boroom xam-xam ba waxoon radiyallahu anhu ne Abu Lahab masula gis yonent bi yàlla masu koo gis muy yonent bi sallallahu alayhi sëriñ bi nag yaa ngi bëgg a jaaxal de mu ne parce Abu Lahab xam nga ku nunul gis bu xoolee yonent lay saa saa moom xoolu ko mooy xoolewu ko bëtu yonent que yonent laay gis que ndaw yàlla alayhi saa saa laay non xam nga ku mu ko doon xoole Muhammad ibn Abdillah sama frère Muhammad alayhi saa di doomi Abdallah mi nga xam ne man Abu Lahab maay grand frère noonu ko doon xoole mooy bu jàppe ko kenn ci seen biira waa ah, jeex na amul dara lu ñu fi ëppalee wala lu mu fi feeñal dara lu ta bu dee feeñal waxul lu waaye dañ koo ñàkk gëm gëmuñu ko moom ñoom abu lëbin ñoom abu jëfin waaw ñoom waroon ndax <laughs> ñaan ñoom mësuñoo gis yonent lay saa saa ndax mooy mësuñoo gis jàpp ne ki ñuy gis mooy yonent alayhi salaatu salaam yonent yàlla non pour ñoom non kenn la ci suñ biir waaw rafi way rafi aliyasu billah kon ñii ndaw sa dem ëmate gaa yi wax leen ko ñu gaaw ñëw wa jaahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qabl kaanu ya'maluna as-sayyi'at suñu ne te gis nga lu jiitu woon lii nekkoon nañ ñoo waa qawmu lu doon def yu yées mooy ci ngóor jigéen ak tër bi yu bon yi nekk woon qaala Seydina Luut alayhi salaam li ko préoccupé mooy ganam yi moo ñoo ko soxlaal ay way boppam tëju na waay qaala yaa qawm mu ne leen e yéen samay ñoñ haa'ulaa'i banaati hunna atharu lakum ne leen lii ngeen bëgg mooy jote ak sëy nit samay doom yu jigéen a ngi hunna ñoom atharu lakum ñoo dina tey ci yéen waaw waay waay fattaqullah maa ngi leen maa ngi leen di ragal loo yàlla wala tuzuni ta way galla waay bu leen ma gàcceel fii doy fii ci sama gan yi waaw alaysa minkum rajulun rashid ndax amul ci seen biir nit koo xam ne ku giddeeku la ku xam bon sens koo ne normal na ku ah, koo xam ne jub na ba ba ba ba ngeen mu dégg lii ma ko wax ba ba ngeen man koo topp roy ko arrêté li ngeen li li tax ngeen waaw Seydina Lut nag neewu leen woon sama soxna sama doom yaa ngi ñëw leen ay wa ñëw leen ci ñoom noonu ñoom ay yéeféer lañu ay doomam di way gëm yàlla waaw di ay way gëm yàlla mooy bu ngeen bëggee loolu doo ay jigéen ngi fi gëm leen yàlla ngeen ñëw wala ngeen sëy ak ñi nga xamante ne nii ñooy ay jigéen voilà mais tekkiwul ay wa léegi bàyyi leen bu ngeen ñëwee bu ngeen leen bàyyee ma jox leen samay doom yu jigéen aaya ngeen sëy ñoom déedéet ah <laughs> waaw loolu la <laughs> waaw kon waaw ah, moo tax ñu ne ko fële cos <laughs> ñu daldi continuer ko laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid nga koy ee eh, xam nga ne ñun amuñu benn àq laa wax ban dañu dañu am benn accès ci a soxna yi sa sa doom yi ñooñu du ñëw xam nga li ñu xam nga li ñu bëgg ah léegi loolu mooy li ci tegu loolu taw jooju mais lëkkaale mag li tax mu indi ko fii moom al imam radiyallahu anhu mooy lim ne wala tukhzuni fi dayfi te ngal la bu leen ma gàcceel ci sama gan yi waaw mooy ikraamu dayf bokk na ci teral gan nga fenkal ko lépp loo xam ne gan gi fekk mu ngi nekk ci yow bu mu fa jële gàcce waaw bu mu fa jële gàcce loolu dafa bokk ci ikraamu dayf waaw lépp lu ko nar a gàcceel bu mu xewee sa kër bi mu nekkee yow ci yow mukk waaw bu mu fa jógee gàccet di di ko topp waaw loolu daa bokk ci teral gan yi nga xam ne ñoom la yonent yi alayhimu salaam jàngal kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala ginnaaw lii mu indi fii ay xadiis <coughs> ñaari xadiis dong la fi indi eh, moom al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah